wa an al-Baraa'i radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa min muslimayni yaltaqiyaani fayatasaafahaani illaa ghufira lahumaa qabla an yatafarraqaa rawaahu Abuu Daawuud rahimahullahu ta'ala kon al imaam al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu indi ginnaaw bi ñu gisee ci chapitre ci buntu bi ci garab gi ci toolu nit ñu sell ñi muy baabu istihbaabil musaafaha di chapitre cent quarante-trois ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon na xadis bi nga xam ne moo doon ñaareelu xadis ci buntu bi mu doon xadis huit cent quatre-vingt-six mu ne woon wa an Anasin radiyallahu anhu annahu qaala lammaa jaa'a ahlul yaman qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qad jaa'a ahlul yaman ilaa aaxirih kon tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis numéro 887 mu ne wa an al-Baraa mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy al-Baraa doon lu tuddoon mooy al-Baraa radiyallahu anhu yàgg nañ koo gis annahu qaala nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ma min muslimayni amul ñaari wammatu way wammatul yàlla ñaari julit yoo xam ne yaltaqiyaani danañu daje fa yatasaafahaani ñu daldi eh, joxante loxo seerante la amee waaw nuyoo wonte ku nekk jox sa loxo moroom bi illaa lu dul ne ghufira lahuma des na leen jéggal seeni ñaawteef seeni bàkkaar qabla an yatafarraqa laata ñuy taqale ko ci bërëb bañ nekk waaw mu ne eh, Abu Dawud Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi ala al-jami' léegi bu njëkk mooy est ce moom dong ko solo ñu ne déedéet al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal solo na ko noon al imaamu at-Tirmidhi na ko noon al imaamu ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullahi al-jami' al imaam Abu Dawud dafa tegale da ci indi ñaari càllale mu ngi ko indi ci awwalu kitaabil adab baabun fil musaafaha mu ne haddasanaa Amr ibn Awf mu ne nettali nañu Amr ibn Awn Amr ibn Awn <laughs> Amr ibn Awn ibn Aws ibn al-Ja'd as-Sulami al-Wasiti Abu Uthman al-Bazzaz al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne akhbaranaa Hushaym mu nekk ñu nekk nettali mooy Hushaym al-Wasiti ah muy Hushaym ibn Bashir ibn al-Qasim ibn Dinar Abu Muawiya ibn Abi Khazim al-Muallim al-Bukhari al-Wasiti al-Bukhari al-asl rahmatullah alayhi an Abi Balj moo ko jëlee ci ku ñu naan Abu Balj muy Yahya ibn Sulaym ibn Balj ñii ne Yahya ibn Abi Sulaym la al-Wasiti al-Fazari al-Wasiti am nañu ne nag kuufi la rahmatullahi alayhi an Zayd ibn Abi al-Hakam al-Hakam al-Anazi ah, moom mi nag saduq la te Abu Abu Balji mi saduq la borom Taqrib at-Tahdhib wax rubbama axta léeg-léeg nag muy def def le mu juum an Zayd ibn Abi al-Hakam al-Anazi mu jëla ko ci Zayd ibn Abi Abi Sha'sa Abi Sha'sa al-Anazi ah, ñii ne al-Anbari la Abu al-Hakam al-Basri rahmatullahi alayhi kanta moom maqbul la la borom taqribu tahdhib wax mooy ay xaritam des na ko nangu ba amee ku ko taaba ku ko topp anan mu ne an al-Bara ibn Azib moo ko jële ci al-Bara ibn Azib ibn al-Harith ibn Adi ibn Jusham ibn Majda'a ibn Harith ibn al-Harith ibn al-Khazraj ibn Amr ibn Malik ibn al-Aws al-Kufi al-Harith al-Ansari wal-Awsi Abu Umar ibn Abu Amr ibn Abu Tufayl ne woon saxaaba moom ak baayam radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha iltaqa wa hamida allaha wa jalla si gis nga fii dana idha iltaqa bu ñaari way ngëm yàlla yi dajee fatasafaha ñu joxante nuyoo saafo wante wa hamida ñu sant ñoom ñaar ku nekk sant sa borom di yàlla azza wa jalla mi nga xam ne tedd na màgg na tedd na wastaghfarahu ñu ñaan ko njéggal lu dul ne ghufira lahuma des na leen jéggal léegi al imaam Abu Dawud mu ndeeli hadith bi mu ci teg rek mu ne xoolal mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba ah bii ci Amr ibn Awn la ko jëlee bii ci Abu Bakr ibn Abi Shayba muy Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba ah mu ngi noonu muy Abdallah ibn Abi eh, ibn Muhammad ibn Abi Shayba Euh, alwasiti euh, ki alkuufi alwasiti al-asl rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala qaala mu ne haddathanaa Abu Xaalid wa Ibnu Numayr mu ne moom ci ñaari sëriñam la ko jëlee muy Abu Xaalid Abu Xaalid mooy Sulaymaan ibnu Hayyaan al-Azdiyu al-Ja'fariyu al-Kuufiyu rahmatullahi alayhi wa Ibnu Numayr muy Abdallah ibnu Numayr ibnu Abdillah rahimahullah Abu Hishaam al-Hamdaaniyu al-Kuufi rahmatullahi alal jamii' al-Ajlaji moom lañ gis sànq muy ah, ah, non bokkul bokkul ke aba <laughs> ke abi balj la voilà yabu balj woon kii al ajlaj voilà al ajlaj ibn abdillah ibn hujayya ibn hujayya voilà abu hujayya al al-Kufi eh, moom benn siit la woon saduqun ku dëggu la borom Taqrib at-Tahdhib daal di wax rahmatullah alayhi an Abi Ishaq moo ko jëlee ci Amr ibn Abdillah ibn Ubayd muy Abu Ishaq as-Sabi'i rahmatullahi ala al-Hamdani al-Kufi rahmatullahi alayhi an al-Baraa moo ko jël ci al-Baraa ibn Aazib mi gisoon sànq radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa min muslimayni yaltaqiyaani fa yatasaafahaan illaa gufira lahumaa qabla an yatafarraqaa bii leen di moom dane rawaahu Abu Daawud kese kon ñu doyloo euh, riwaaya yi nga xam ne ñooy Abu Daawud yi te koy maam Abu Daawud de kaddu yi ñu mujjee gis nii bii nii ci bii paabu njëkk bi noonee la ko al imaamu at-Tirmidhi indi min pare mu ne hada hadithun gharibun min hadith abi Ishaq an al-Bara wa qad ruwiya hada al-hadith an al-Bara min ghayri wajhin min ghayri wajhin wal ajlaju huwa ibnu abdillah ibnu Hujayya ibnu Adi al-Kindi loolu al imaam Abu Isa wax mu ne hadith bi at-Tirmidhi rahmatullah al hadith la boo xam ne bu tumuraanke la ci hadithu Abu Ishaq as-Sabi'i mu jël ko ci al-Bara ibn Azib waaye mu ne solo nañu xadis bi jëlu ko ci albara ci yeneen wàllu budut bi mu ne wal ajlaj moom nag mooy ibn abdillah ibn hujayya ibn ali al-kindi voilà voilà léegi kon al imam an mu ne euh, euh, euh, kii rawahu abu dawuda al imam abu dawuda kon nii la ko soloowe rahmatullahi alayhi léegi nag kon ginnaaw lii nii Euh, ginnaaw hadis bi nii euh, euh, léegi ana lëkkaaleem ak bunt bi ñu nekk lëkkaaleem mooy baabu istihbaabil musaafaha bunt bi di wax sopp guñ sopp joxante loxo saafu wante diggante ñaar ñoo xamante ne nii ñaari góor wala ñaari jigéen wala boog mu nekk góor goo xamante ne ka muy saafu wanteel koc armaalam la wala jigéen goo xam ne ka muy saafu wanteel koc armaalam la loolu li wane sopp gi lool mooy lii rawatina lii nag yonent bari saa wax moom tax na muraghabun fiihi moom waaw wala fiiha al waaw lii moom day gën a xemmeem loo nit ñi yoo xam ne ndekete ya yonent saa salaam lii mu wax rëy de amul ñaari jullit yoo xam ne dinañu daje ñu daal di fayata saafahaani ñu saafu wante illaa lul ghufira lahuma jorom bi des na leen jéggal ku leen di jéggal mooy borom bi laata ñuy tàqale ko hadith bii nag euh, des na ci taxaw tuut parce que al imaam dañu gis al imam al Mubarakfuri euh, bi muy shara Jaami'u Tirmidhi hadith bi da ci da ci yaatal def ci bahth bu am a am solo ñu bëggoon nag euh, daal di koy partager bokk bokk ko boole ko ci mbir mi ndax am na solo lool al imaam al mubaarak fuur yi ci wàllu nga xam ne day ramasser lépp ci wàllu saafu wante eh, li ci nekk léegi nag ah mu ngi noonu <laughs> allahu akbar noonu ama ama ama am solo la def quoi oh léegi tay nañ ko jël bi ginnaaw biñ gisee lëkkaale bi di wane kon sopp gi nga xam ne moom lañ sopp kon saafu wante léegi al imaam al mubaarak fuuri rahimahullahu taala amaana nag yenn yi ñu sëdd ko lu gudda gudda gudd la gudd la waaw <laughs> waaw waaw mu ne ginnaaw bi indee xadiis bi ba indi riwaaya imaam abu daawud bi ñu wax ne foofu dane buñ dajee wa hamidallah wa ñu santandoo ñoom ñaar yàlla ñaan ko njéggal ghufira lahuma des neen jéggal mu ne wa fiihi sunniyatul musaafaha inda al multaqa wa annahu yustahabbu inda al-musaafahati hamdan lillahi ta'ala wal istighfar waaw mu ne dañuy jànge ci xadis bi yoonaluk sunnaay gum nekk sunna saafu wante jamono ji nga xam ne ci la ñaar di dajee te dafa nekk loo xam ne lu ñu sopp la jamono ja nga xam ne ca ngay saafu wante ngeen sant yàlla hamdan lillah de ko san ngeen sant yàlla wal istighfar waaye sopp nañ nga ñaanaale njéggal sa borom yin ñaar mu ne wa huwa qawluhu mooy waxam ne yaghfirullahu lana wa lakum ndax yeneen way saa saam dafa am riwaay yoo xam ne dinañ ko dina ko leeral léegi jarul ñu ci taxawaat léegi waaw nga xam ne bu daje woon ak ñi wax ba pare ne yaghfir bu ñu waxee yaghfirullahu lana wa lakum mu ne wa akhraja wa akhraja ibnu Sinni mu ne al imam ibnu Sinni soloona an Anas jële Seydina Anas radiyallahu anhu annahu qaala mu ne maa waaw ngir wax la yaghfirullahu lana wa lakum mu ne maa axada rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bi yadi rajulin fa faaraqahu hatta qaala allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sayna anas radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam masula di saabu wante loxo benn góor lu dul ne laata muy tàqale koog moom dina wax ñaan gi dulul la naan allahumma ay eh, sa borom yal nag ñu jox fi dunya ci addina ji xasana lépp lu yiw moo yiw kese lañ fi soxla te moo ñu moo moo ñu jik wa fil axirati ci àlaxira xasana yiw àjjana ak lu raw àjjana muy sa ngërëm waqinaa te yàlla na nga ñu fegal azaban naar muy mbugalam sawara léegi mu ne wa fiihi an anas am na beneen xadis boo xam ne ba léegi jële sayna anas radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne leen tubaab saa saam nee na maa min abdayni mutahabbayni fillah yastaqbilu ahaduhuma saahibahu fa yusaafihuhu fa yusalliyaani ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam illaa lam yatafarraqaa hattaa tughfara dhunuubuhumaa mimmaa taqaddama minhaa wa maa ta'akhkhara mu ne jëlee nañ ci Seydina Anas ba léegi radiyallahu anhu mu ne yeneen saa saam nee na amul ñaari jaam yoo xam ne dañoo soppante ci yàlla ñu kenn ki dëgmal keneen ki ñu daldi saafuwante julli ci yonent bi saa saam kon am nañ xamidaa la fële sant yàlla ñaan ko njéggal mais fii dugalaale na lañ as-salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam illaa lu dul ne lam yatafarraqa ñooñu bala ñoo tàqale ko lu dul ne xatta lu dul ne yu tufaru dunubuhuma def nañ jéggal faral leen seeni bàkkaar ñoom ñaar li jiitu woon ak li nga xam ne moo mujj mu ne wa fi targhib lil munziri an Hudhayfa ibn al-Yaman mu ne boo demee ci at téere boobu muy bu al imaam al Munziri mu jëlit sayyidina Hudayfa radiyallahu anil jamii ibn al Yaman radiyallahu anhuma mu ne an nabi sallallahu alayhi wasallam muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala nee na inna al mu'mina ida laqiya almumina fa sallama alayhi wa axada bi yadihi fa saafahahu tanaasarat xataayaahuma kama yatanaasaru waraqu shajar allah mu ne rawahu at-Tabaraani fi al-Awsat wa ruwaatuhu laa a'lamu fiihim majruuha mu ne foofu al imaam al Munziri moo wax lool mu ne yonent bay saa saam nee na way ngëm yàlla gi de Seydina Xudayfa mooy nettali saa saam nee na way ngëm yàlla gi bu dajeeg way ngëm yàlla ni moom jullit ak jullit mu daal di koy nuyu téye ci loxoom daal di koy saafu wanteeg moom waaw su seeree la amee gis nga bu ñu defee lool tanaasara day day day rot xataayaahuma seeni seeni seeni bakkaar day wadd kamaa kem ni nga xam ne tanaasara lay tasaaroo jóge ci garab gi waraqu shajar bu wowee garab goo xam ne daa wow wow wow daa gëj tawal xob ya wow koŋ ngelaw lu foor nag ñëw ëf ko noonu xob yi di wadde ñoom seen bakkaar yi noonu lay rote mu ne xadis bi rawahu soloo na ko tabarani al imam al munziri mu ne imam tabarani moo ko soloo ci al awsat mu ne te ñi nekk ci càllale bi ñooñu xaw ma ci kenn koo xam ne ku ñu jam la mu ne wa an salman al farisi radiyallahu anhu ba léegi jële nañ ci beneen sahaaba muy sayyidina salman abul islam al farisi ko jowoon ca waa perse radiyallahu anhu anna sallallahu alayhi wa sallam qaal kene yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna al muslima ida laqiya axaahu fa axada bi yadihi tahaatat anhuma dunubuhuma kama yatahaatu alwaraq an alshajarati alyabisa fi rihin yawmin aasif wa illa ghufira lahuma walaw kana dunubuhuma misla zabadil bahr allah rawahu tabarani bi isnadin hasan mu ne ba léegi soroona naa salman mu ne gis nga woy wommatul yàlla ji jullit bi bu dajeeg mbokkam daal di téye ci loxoom mooy saafonte day rot di wadd seeni bàkkaar comme ni nga xamante ne garab comme hadis bi ñu jóge rek xobi garab yi wow koŋ yi xob ya wow koŋ moom lay wadde di rot ci ngelaw loo xam ne ouragan boo xew waaw ngelaw lu foor di ñëw waaw noonu mu ngoob yay rote noonu la seen bàkkaar yi rote wa illaa lul ghufira lahuma des leen jéggal walaw kaanat même bu doon ne seen bàkkaar yi dafa toll ni géej gu fees dell bay fuur ban bu tolee noonu des na leen ko jéggal mu ne rawaahu Tabaraani imaamu Tabaraani moo ko soloo ci sanad boo xam ne bu baax la waaw kon nag mu ngi noonu lii la ëndeegul al imaam al mubaarak fuur yi mu ne kanta qawlu hada hadithun hasanun gharib imaamu Tirmidhi wax nañ la sànq da hada hadithun hasanun gharib loolu la wax mu ne wa akhrajahu hadith bi soroona ko ahmadu wax nañ la ko sànq bi ñuy def taxrij bo abu dawud wax nañ la ko ibnu maaja ah, ak imam ibnu maaja ci ñi ñuy gis ñu yàgg wa diya al-maqdisi kaza fi al-jami' as-saghir mu ne noonu la nekk ci al-jami' as-saghir mu ne faida fii bayaani anna sunna mu ne njëriña ngi fii bayaani ji leeral anna sunnata li sunna fi al-musafaha an takuna bil yadi al-wahid al-wahida waaw léegi lii ak njariñ la woo xam ne léegi ginnaaw bi mu la waxee xadiis yi di la wan kon hee ndekete saafu wante saway yée tët tët man bu ma koy def ak sama mbokku jullit rek suñu bàkkaar yi day rot quoi comme ni garab gu wow ko xobam ya wow kong di rote léegi nag mu ne la nag kaay nag ma wax la faida waaw comme que nii la amee njariñ mooy détail am yépp daa daa jara xam ngir ñu respecté ko noonu mu ne nag ci leeral que ne lii na nag booy saafu wante mooy bu nekk ak sa benn loxo waaw mu ne i'lam xamal anna sunnata li sunna an takuna al musaafaha bil yadi al wahida an al yumna min al janibayn waaw sawa'an kanat inda al liqa aw inda al bay'a mu ne nag na nga xam ne al musaafaha ci loxo benn loxo mu ne boobu lay doon mu ne nag bu mu ci jublu mooy bu ndejoor bi ci ñaari wàll yépp mooy waa ji bu ñëwee di nuyoo day nuyoo ndejooram ki muy nuyu mu jox ko ndejoor tamit moo xam bu ñuy daje la moo xam bu ñuy euh, jaayante bu ñuy euh, jaayante comme yonent way sa salaam wala imam bi bu nit ñi ñëwee di jaayante moom day tàllal loxo góor ñi waa jigéen ñi voilà comme loolu lay wax mu ne waqad sarraha bihi al-ulama al-hanafiyya mu ne lii leeral na wax yii kene ci loxo ndejoor lay doone boroom xam-xamu xanafiya yi wa shafi'iyyati ak shafi'iyyati wal hanabila ak hanba ak hanabila yi rahmatullah ala al-jami' mu ne wa qala shaykh Diya'uddin al-Hanafi fi kitaabihi lawaami'ul uquul sharh rumuuzil hadiis fi sharhil hadiis izaa iltaqal muslimaani fatasaabahaa wa hamidallaah al hadiis maa lafzuhu mu ne Kantaa beneen sëriñ ci Hanafiya bi ba léegi mu ne Cheikh Diyaa'uddiin di euh, Diyaa'uddiin al-Hanafi an-Naqshbandi yi nekkoon ci euh, mooy waa Naqshbandi yi fii kitaabihi ci téereem bi Lawaami'ul Uquul waaw ci ñeeru yi nga xam ne mooy xel di shara rumuzul hadis euh, yi nga xam ne symbole ay kiiwu hadis la voilà mooy nu moo taamu quoi <laughs> fii sharh hadis bi muy shara hadis bii idal taqal muslimaani fatasaafaha wa hamidallah mooy bi nekk nii lii mooy riwaa imaam Abu Dawud beneen bi mu ne maa li nga xam nii la wax wa zaahiru min aadaabi shari'ati Ah, ta'ayyun al-yumna min al-janibayn li husul as-sunnah kadhalika fala tahsulu bil yusra fil yusra wala bil yumna intaha mu ne nag li nga xam ne li feeñ mooy ci tegginu sharia yi mooy li nga xam ne moo ràññeeku booy nuyoo wante di saafu wante mooy mu nekk ndijoor ci ñaari côté yëpp ngir ñu daal di mën a ci jote sunna ci lool waaw kadhalika naka noonu fala tahsulu bil yusra manoo jote nag sunna ne waaw dañuy saafu wante parce que kii day tukki comme niñ koy def <laughs> loolu moom aada la ñu baaxul waaw naan kuy tukki wala kuy kii càmm nga koy nuyoo loolu moom ay xuraafaat la quoi kii jour ay ay ay ay ay ay ay xuzabulaat waaye loolu taxawul fenn waaw loolu moom mooy li nga xam ne teguwul fenn fenn fenn aada la joo xam ne baaxul jarul a répété waaw koo gis mu koy def ak koo man di toll nag yow boo ñëwee ba koy def bul def ni moom mukk niyool sa ndejoor waaw ay ay jox ma sa càmmoñ ma jox la càmmoñ parce que dañuy nuyoo ngir yàlla gisaliwaat ñu loolu lépp ay waxi xuraafaat la loolu teguwut ci dara te loolu jaaduwul léegi loolu la lay wax ne la nag loolu <laughs> boo doo ko jote de sunna si doo ko jote al yusra bil yusra jox ko càmmoñ mu jox la loxo càmmoñ nga jox ko loxo càmmoñ déedéet wala fil yum naa waaye doo jël sa loxo càmmoñ jox ko ko ndejoor wala moom mu def noonu loolu lépp du mën a nekk loolu moom doo ci jote li nga xam ne mooy sunna mu mu ne kanta al imam an-Nawawi rahimahullah nee na an takuna al musafahatu bil yumna wa huwa afdal mu sopp nañu nit ki buy wante mu defe koog loxo ndeyjoor te loolu moo gën voilà mu ne zakarahu Abdullah ibn Salman al-Yamani az-Zubaydi fi risalatihi fil al-Cheikh ki ko ci moom mooy al-Cheikh Abdullah ibn Salman al-Yamani az-Zubaydi fi risalatihi fil musafaha benn askay bu mu def ci wàllu li nga xam ne mooy saafonte mu ne wa qaala cheikhu Abdurrauf al-Manawi ash-Shafi'i waaw fii kitaabi Rawd an-Nadir mu ne ar cheikh al-Manawi ash-Shafi'i nee na eh, ci sharh al-Jami' as-Saghir mu ne wala tahsulu sunna illa bi wad'i al-yumna fi al-yumna mu ne loolu doo jote sunna nag booy musa saafonte lu dul nga jël sa loxo ndojoor teg ko ci sa loxo ndojoor keneen mbokk lu dul daa am ngànt boo xam ne comme waa ji loxom bi dafa dagg wala boog yu mel noonu nga xam ne manu la nuyoo benn loxo rek la am wala loxom de dañ koo bànd ndax dafa am lu metti lu ko ci dal kenn manu koo laal parce que day metti waaw bu dee loolu loolu ngànt la waaye amoo ngànt amoo dara ngay tàllali càmmoñ loolu moom doo jote sunna mu ne wa qaala Cheikh Ali ibn Ahmad al-Azizi fi kitaabi Siraaj al-Munir sharh al-Jaami' mu ne ba léegi al-Cheikh Ali ibn Ahmad al-Azizi wax na ci téereem bi nga xam ne mooy Siraajul Muniir di ci leeral li nga xam sharaay al-Jaami' as-Saxiir mu ne idaa laqiita al xaaja ay inda quduumihi min hajjihi fa sallim alayhi wa saafihhu ay ay da' yadaka al-yumnaa fi yadihi al-yumnaa mu ne moom nee boo dajee ki nga xam ne dafa jóge aj voilà ba muy dëgmal mu ñëw jóge ca ajam ga nang ko nuyu te bu boobaa na nga ko na nga moom noo koy defee mu ne jëlal sa loxo ndejoor nga teg ko ci loxo ndejooram mu ne wa qaala Cheikh al-Alqami rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi al-Kawkab al-Munir sharh al-Jaami' as-Saghir fi sharh hadith idha iltaqa al-muslimaani fatasaafaha ila akhirih mu ne borom Cheikh al-Alqami nee na rahimahullah ci téere boobu al-Kawkab al-Munir bi muy sharh al-Jaami' al-Jaami' as-Saghir hadith bi ñu nekk idha iltaqa al-muslimaan bu ñaari woy wommatu yi daal di daje daal di saafwante mu ne qaalu qaala ibnu raslan mu ne imam ibnu raslan nee na wala tahsulu hadhihi sunna illa bi an yaqa basharata ahadi al-kaffayni ala intaha mu ne dane loolu nag doo ko jote saafawante lu dul yaramu kenn ki laal yaramu keneen ki te loolu nu mu koy defee basharata ahadi al yaramu mooy deru lenn ci tenkam yi laal bu keneen ki waaw mu la jee mu ne wa qaala shaykhul aalimu rabbaani as-sayyidu Abdul Qadir al-Jilani fi kitaabihi al-Ghunyat at-Talibin waaw kii ne <laughs> mu ne wa qaala bi al-alim borom xam-xam bu mag ba ar-Rabbani ko joo borom bi as-sayyidu day sang nga kii ni mu ko tegal moom tegal ko kenn ci ay Abdul Qadir boo xamul mooy kan mooy Abdul Qadir al-Jilani mooy Cheikh Abdul mi <laughs> waaw. <laughs> Ah, ah sëriñu xaadiri yey ah xambali bu mag boobu xutbu bu mag boobu moom lay wax nii gis nga ni mu ko tegal tegal <laughs> kii yim teg ci kanamam ñi romb yëpp tegu kenn kenn waxuñu ci kenn loolu wa qaala ash-shaykh al-aalimu ar-rabbaani as-sayyidu Abdul Qaadir al-Jiilaani <laughs> radiyallahu anhu mooy al-qutb <laughs> mooy pool bu mag bi <laughs> Cheikh Abdul Qadir al Kaylaan al al Kaylaani <laughs> waaw al Kaylaani al Jilaani al Jaylaani al Jilaani ñi ne al Kaylaani <laughs> fii kitaabihi mooy Cheikh Abdul Qadir al Jilaani men hmm? Hmm? ah ñi naan jiili Baghdad wolof yi Cheikh Abdul Qadir Allah mu ne wax na ci téereem bi Ghunyatut Taalibin téereem boobu Ghunyatut Taalibin mu ne faslun Cheikh Abdul Qadir radiyallahu anhu mu ne eh, kii wa ngi nii ab pàcc fii ma yustahabu fi'luhu bi yaminihi fekk ci téere boobu bi muy wax yi nga xam ne moom lañ sopp nit ki di ko def ak ndejooram mu ne wama ak li nga xam ne yustahabu daal dinañuy sopp fi'luhu waa ji di ko jëfe bi shimalihi li nga xam ne moom lañ sopp mu def ko ndejooram ak li nga xam ne moom lañ sopp mu def ko ak càmmoñam mu ne yustahabu sopp nañ lahu tanaawulu tanaa hmm? wóolu ashiya ashiya bi yaminihi wal akl wa shar wa shurb wal musaafaha wal bidaa wal bidaa'atu biha wal bidaa'atu biha fil wudu wal inti'aal wa lubs as-siyaab mu ne bu dee ndejoor sopp nañu mu ciy jële mbir yi buy nangu dara bu koy jëlee ndejooram wal ak ak lekk wastur bi ak naan wal musaafaha voilà lii la fi soxla mooy ak li nga xam ne mooy saafu wante nit ki defe ko ak ndejooram ak di tàmbalee booy jàpp ci li nga xam ne wàll yi nga xamante ne dañ euh, dafa laaj ndejoor loolu taxawoon nañ ci ci riyaad bi euh, nga tàmbalee fa ndejoor ak booy sol dàll ndax kaana nabi sallallahu alayhi wasallam yaa yu'jibuhu tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi ashyaihi kulli yeneen ci maanaam ay saasaam dafa soppoon lool di tàmbalee li nga xam ne mooy ndejoor ah li nga xamante ne mooy buy sol daal la buy peñawu ak jàppam ak ci lippam rek voilà mu ne wat dalilu kon lii la Cheikh Abdul Qadir al-Jilani daal di wax radiyallahu anhu mu ne wat dalilu ala ma qulna léegi Cheikh al-Mubarak Furi mu ne dalil bi nekk. alaa ala ma qulna ci liñ wax min anna sunnata fil musaafaha an takuna bil yunaam min al jaanibayni sawaa'an kaanat 'inda al liqaa' aw 'inda al bay'a maa rawaahu al imaam Ahmad mu ne loolu maa ngi ñëw ba léegi ginnaaw bi mu leen di lee wax yi eh, kilifa yi wax léegi nag mu ne la lii dalil nag ci wax ji bul jàpp ne wax la rek waaw parce que wax nañ la waxu ku nekk ku man di doon daal laaj ci diine moom da laaj daa laaj ñu wax ñu ñu xam nag waaw ba ba ah ñii nañ waaye mais li ñu wax fan lañ ko mën a teg ci <laughs> sunna sànq wax naa la léegi hadith sayyidatu Aisha bi léegi mu ne la nag tegtal bi kaay ci li ñu wax nii xam nga ñu am na lu ñu ni mu ne mooy am na sunna ci liy sunna fil musaafan takuna bil yumna mu nekk ci loxo ndajoor minal jaanibayni ci ñaari wàll yi sawaan moo xam kaana dafa nekk indal liqaa bu ñuy daje aw indal bay'a wala boobu bu ñuy jaayante waaw maarawaahu li nga xam ne moom la soo al imaamu ahmad fi musnadih al imaamu ahmad ibn hanbal lim soloowe rahmatullah alayhi ci musnadam ne haddathana Abdullah ne nettal ni Abdullah qaala mu ne haddathani abi sama baay moo ma ne da qaala haddathana Ali ibn Ali ibn Ayyash mu ne solo na Ali ibn Ayyash qaala haddathana Hasan ibn Nuh mu jëlee Hasan ibn Nuh al-Himsi ah, ah mu ne ko Himsi la qaala ra'aytu gis naa Abdullah ibn Busr gis nañ ko fi eh, gisati ko fi moom Abdullah ibn Busr radiyallahu ta'ala anhu yaqulu mu ne tarawna kaffi haadihi ashhadu anni wada'tu ala kaffi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alhadith isnaaduhu sahih mu ne Abdallah ibn Busr saxaaba la mu ne gis ngeen wax ak ay taabi'i ay taalibi saxaaba ne leen gis ngeen sama tenq yi yëkkati wan leen ko maa ngi seede ci yàlla ne man mii teg naa ko naa ko teg ko ci tenku Muhammad sallallahu alayhi bi yonent sallallahu alayhi wa sallam nuyoo naa ko sama loxo bi waaw mu ne loolu sanadam bu wér la mu ne war a waaw solo nag al hafiz ibn abdul bar fi kitaabihi tamhid mu ne al imam ibn abdul bar solo na lii ci téere bi ak tamhid bi muy sara muwatta imaamu malik qaala rahmatullah alayhi ma mu ne haddathana foofu al imam ibn abdul bar mu ne haddathana solo nettali nañu abdul waaris ibn sufyan suñu sëriñ abdul waaris di doomi sufyan qaala mu ne haddathana nettali nañu qasim ibn asbagh bi qasim ibn asbagh qaala mu ne haddasanaa nettali ibnu Waddaah ibnu Waddaah qaala mu ne haddasanaa Yaquub ibnu Ka'b mu ne kii nettali mooy Yaquub ibnu Ka'b qaala haddasanaa Mubashir ibnu Ismaa'iil muy Mubashir ibnu Ismaa'iil moo ñu nettali an Hassan ibnu Nuh min gis fële ci càllale bële muy Hassan ibnu Nuh an Abdullah ibnu Busr mu jële ci Abdullah ibnu Busr radiyallahu anhu qaala mu ne leen tarawna yadii haadihi saafahtu bihaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam al hadiis mu ne gis ngeen sama loxo bii tàllal ko saafuwante naaj wàcceeg yonent bi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam mu ne rijaluhum kulluhum thiqat wa isnaduhu muttasil muttasil góor ñu nekk ci càll ji da ñoom ñëpp a wër bi tax euh, jokkaloo mu ne am léegi nag muy leeral ñooñu quoi mooy góor ñoo <laughs> amma al-hafiz ibn abdul bar wa thiqatun hujja <laughs> moom jarul laaj ma imam euh, bu mag daal andalusi kooku moom jarul ñuy laaj loolu lay leeral bon loolu mën nañ ko tëb Euh, léegi nañ jàll nañ jàll nañ jàll nañ jàll nañ jàll <laughs> euh, euh, voilà nañ jàll nañ jàll nañ jàll ndax ñii lay toppatoo ku nekk ci ñoom <laughs> waaw loolu lay toppatoo quoi mu ne léegi nag mu ne ñu ñu ñëwaat mu ne soroona wa rawaahu mu ne te xadis bi solo na ko al-Hafiz ad-Duulabi fi kitaab al-asmaa wal kunaa mu ne solo na ko ci téereem boobu mu ne qaala haddathanaa Abu Haashim Ziyaad ibn Ayyub mu ne nettali nañu suñu sëriñ bi e, e, Abu Haashim di Ziyaad ibn Ayyub qaala haddathanaa Mubashshir ibn Ismaa'iil al-Halabi mu ne Mubashshir ibn Ismaa'iil dëkkoon ca Halab moo ñu nettali an Abi Mu'aawiya Hasaan ibn Nuh gis nañ ko fële qaala mu ne sami'tu Abdallah ibn Busr yaquulu tarawna haadhihi al-yad fa inni wada'tuha ala yadi rasulillah sallallahu alayhi wasallam mun rijalu thiqat illa al-hafiz ad-Dulabi fa qala ad-Daraqutni takallamu fihi wa ma yatabayyanu min amri illa al-khayr mu ne hadith bi comme mooy biñ gis fee al imam Abdallah ibn Busr da ne gis ngeen sama loxo bi teg naa ko ci loxol ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam mu ne góor ñu dugal la wam de al-hafiz ad-Dulabi te imam ad-Daraqutni nee na am na nag ñu wax ci waaye man de dara leeruma ci mbiram lu dul lu baax kon nag mu ngi noonu hmm? mune wayu ay yidu ah mu ne bokk na ba léegi mu ngew waaw am na beneen boo xamante ne wérul comme imam euh, bu abu umama bi boobu kii euh, indi na ko imaamu tirmidi indi na xadis boobu mooy naan tamaamu tahiyyat al axdu bil wal musaafaha bil yumna boobu wérul rawahu al haakim fil kunaa kadaa fil kanz al a'maal waaw ne yonent bay saa saam dane tamaamu tahiyya parce que euh, euh, kii euh, al imaam at-Tirmidhi bi muy indi hadith yi dafa dafa tegale kii yi